bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu lislaam di dellu si waat sunu waxtaanu fajar di ñaan borom bi tabaraka wa taala boole ñu defal tawfiq te defal ko mboolem julit tey ñu ngi ci sunu juróom ñeenteelu jotaay ci téere bii di ashriyaat ibn al-qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasia ko taalif moo di cheikh abdul aziz ibn daaxil al-mutayri xafidahullah démb jeexaloon nañ fukki sabab yi nga xam ne dafay indi bëgg borom bi tabaraka wa taala tey jii ñu fas yéene tàmbali yeneen fukki sabab yoo xam ne dafay dimbale doomu aadama ji ci mu mën ci mu mën a muñ ba du tàbbi ci li nga xam ne moo di ak mooy yàlla te jamono yi ñu toll yi nga xam ne mooy xiirtal doomu aadama ji ci mooy sunu borom tabaraka wa taala dafa bari lool ba noppi wuute benn boo ci jël rek dafa nekk loo xam ne mën naa alak doomu aadama ci aniñ ci yàlla musal moo tax mu ne ashratu asbabin tu'inu ala sabri an ma'siya fukki cause gi nii yoo xam ne dafay dimbale ci mën a muñ ak mooy yàlla ashratu asbabin fukki sababa gi nii fukki raas yoo xam day jimbale day jàppale ala sabri anil maasiya ci mën a muñ li nga xam ne moo di mooy yàlla doomu aadama ji moom lu mën a wattandiku kem kattanam ci ay mooy yàlla ba du ca tàbbi loola mooy li ëpp kóolute yowmal qiyaam loolu itam dana gën a dana mën a wayfal balance am baskilam yi nga xam ne ñooy peese ay jëfam yu ñaaw te xam nga ne yowmal qiyaam am na ñaari mbir yoo xam ne ñaari baskil am doomu aadama ji bu ñu peese ay jëfam ñaari côté la am na ci baskil ñaari côté la am na ci boo xam ne ñaawam ñaawam lay peese am na ci yoo xam ne yu yu rafetam lay peese képp koo xam ne ay mooy yàllam daa niw nag ah mën naa rafet njort ci ne ëllëg yawmal ay balance am mën naa woyof tooyu te képp koo xam ne ay balance am dafa woyof ci ay mooy yàlla kooku dafay texe bu fekkee ay balance wu dafa diis ab ay balance am yi nga xam ne ñooy peese ay mooy yàlla woyof kooku day texe fa amma man mawazinu fa huwa fi fi aishati radiya billah koo xam ne ay balance am dafa woyof tooyu balance yiwam la muy yu bonam dafa not yi nga xam ne moo di yu baaxam te loolu la koy waral moo di mooy yàlla mu ne qaala rahimahullah fi tariqi alhijratayni wa baabi saadatayni qaacidatun alsabru an almacsiyati yansha'u min min asbaabin cadida nee na al imam ibnu alqayim qaala rahimahullah na ko yàlla yërëm dafa wax fi tariqi alhijratayni wa baabi saadatayni loolu ab téere la boo xam ne moom moo ko taalif moom imaam ibn al qayyim rahimahullah dafa ne qaa'idatun lii day ak lalu la maanaam ab reegal as-sabru an il maasiyati yansha'u nee na muñ ba dooma yàlla mi ngi sosu min asbaabin adida ci ay cause yoo xam ne yu limu la yu bari la nee na ahaduha ilmu al abdi bi qubxiha wa razalatiha wa danaatiha wa anna allaha innama xaramaha wa naha anha siyaanatan wa ximaayatan an danaaya wa razaa'il kama yaxmil walidu shafiqu waladahu amma yadurruhu wa haada sababu yaxmilu alcaaqila ala tarkiha walaw lam yucallaq calayha waciidun bilcazaab nee na axaduha maanaam mooy yàlla fexe ba doo ci tàbbi muñ muñ mooy yàlla ba doo ci tàbbi nee na mi gi bàyyi ko mi ngi ci ay sabab yoo xam ne yu limu la ahaduha nee na ba ca jëkk yenn ca ñoom mooy ilmul abdi bi qubixiha jaam xam bonuk mooy yàlla googi wa razalatiha akuk ñaawam suufeem akuk bonam wadana atiha akuk suufeem ba wa anna allaha mu gë mu xam ne jaam bi mu xam ne yàlla day innama xaramaha daf ko xaraamal wa mu tere ko siyaanatan ngir ñoŋal wa ximaayatan an iddanaya wa razail ngir ar da jaam bi ba du mën a tàbbi yi ak yi nga xam ne mooy yu ñaaw yi yi nga xam ne kàccoor la yi nga xam ne ay caay xam ne ay razila mooy jëm razail mooy ay caay-caay ay bon bon kama yaxmil walidu comme waajur wi nga xam ne achafiq dafa bëri yërmaane comme ni muy aare wala dahu doomam amma yadruhu ci lépp loo xam ne lu koy lor la ne wa hada bi raas bi yaxmilul aqila dafa yen mu bàyyi mooy yàlla kooki walam lam yuallaq alayha waidun bil azab nee na donte sax wékkul ca ak tëkk ci ak mbugal walam la wala lam yuallaq alayha donte wékkul ca waidun bil azab ak tëkkoo ci ak mbugal lii nag lu mat a bàyyi xel la ba ca njëkk mooy jaam bi xam mon gi nga xam ne mooy yàlla gi mon na ko mooy yàlla bu man di doon rek baaxoon moom ndax su baaxoon borom bi azza wa jalla maanaam daf koy daf koy santaane lépp lu yàlla tere rek nekkul loo ne lu baax la jaam bi xam wanag mooy yàlla ki caay-caayam kuk ñaawam ak suufeem nit ki su xamee ne lii lu bon la lu ñaaw la lu suufe la rek loolu mën na ko dimbale mu xam ne itam yàlla azza wa def daf ko xaraamal ngir mën ko aar mën koo ñoŋ ba du tàbbi ci ay mbir yoo xam ne yu suufe la mbir yoo xam ne ay caay-caay la ay ñaaw-ñaaw la comme waajur bi nga xam ne daa bëri yërmande te xam ni muy aaree doomam ci lépp loo xam ne lu koy lor la mu ne bi jàmm bi bu xamee lii loolu daf koy yan ci mu bàyyi mooy yàlla gi donte sax tëkku yàlla ñëwu ci lu mel ne bàkkaar yu ndaw yi donte sax nuur ci sax moom loolu moom day indi ak kàccoor ah wa bijtinaabi ismi yum xallamamu maanaam bàkkaar yu yu mag yi su fekkee doomu aadama ji daf koy watandiku suñu borom azza wa daf koy jéggal yu ndaw yi am na bàkkaar yu ndaw yoo xam ne yàlla daf koo tere koo sib waaye yéen ak tëkku hmm? alladina yajtanibuna kabaira al ismi wal fawaxisha illa lamam in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudxilukum mudxalan karima kon mooy yàlla gi doonte sax ak tëkku aju ca dakoy ca da li tax ma di ko bàyyi mooy xam gum xam ne lii lu suufe la lii nekkul loo xam ne lu baax la assababu thani alxayaau min allahi subhanahu fa inna alabda mata alima binadarihi ilayhi wa maqaamihi alayhi wa annahu bimar'a minhu wa masma wa an wa kaana xayiyan yastaxiya min rabbihi an yatacarrada limasaaxitihi nee na assababu thani cause ñaareel bi sababu ñaareel bi nga xam ne day dimbale doomu aadama ci mu mën a muñ mooy ci mu mën a muñ mooy yàlla mooy ay alxayaau min allah mooy am kersa ci borom bi tabaraka wa taala rus yàlla ah yarasu ci sunu borom tabaraka wa taala subhaanahu sori nañ ko lépp loo xam ne yëlle wute moom mu ne fa inna jaam bi mata alima bi nazarihi ilayhi saa su xamee ne yàlla mi ngi koy xool wa maqaamihi alayhi ak palaasam te sunu borom tabaraka wa taala wa annahu bi mar'a minhu bi mar'a minhu wa masma yàlla mi ngi koy gis mi ngi koy dégg fu mën a nekk yàlla ngi koy gis mi ngi koy dégg wa annahu bi mar'a mi ngi ci ak gisukaay wa masma minhu wa masma bu xamee ne yàlla moom mi ngi ci ab gisukaay ak dégg ko ci moom maanaam fu mën a nekk yàlla ngi koy gis yàlla ngi koy wa kaana xayiyan te mu nekk koo xam ne ku yarasu la ku bari kersa la istaxya min rabbihi kon faw mu am kersa ci boromam tabaraka wa taala dana rus boromam ay yataarada li masaxitihi ci muy gaaralu maanaam maanaam exposé boppam gaaral boppam ci lépp loo xam ne masaxitihi day jëmele ci ay meram moom borom bi azza wa jalla loo xam ne maanaam day merloo borom bi tabaraka wa taala nee na sababu ñaareel bi ci li nga xam ne sabab bi ci yi nga xam ne dafay dimbale doomu aadama ci mu mën a muñ mooy yàlla mooy jàmbi am kersi ci yàlla rus doomu aadama yi rek ko ci rus bu taxawee ci sa kanam yu baree bari ci yoo xam ne yu baaxul la danga ko bàyyi bare yu baree bari waaw bu fekkee sax ki lay jàngal léeg-léeg dina toll foo xam ne danga koy rus boo nekkoon ci sax loo xam ne sax mën naam dara nekku ci ah boo la boo ko gisee da ngay da ngay da ngay afale loolu nag ci yàlla la gën a yëngu bi bu xamee ne yàlla nga koy gis yàlla palaasam fi moom xame xamee loolu yàlla nga koy dégg te mu bari mu am mu nekk koo xam ne ku am kersa la kooku moom dana rus yàlla ci euh, dugg ci lépp loo xam ne loo xam ne lu neexul borom bi tabaraka wa taala moo tax waykat bu tedd ba di wax ne jaam bi su fekkee da ngaa nekk nekk ci guddi ci guddi gi mu lëndëm këriis nga bëgg a tàbbi ci li nga xam ne moo di ay mooy yàlla <coughs> bëkkan bi di woo ne la ñëwal mooy yàlla tabaraka wa taala nee na fastaxi min nadari lilahi wa qul laha inna alladi xalaqa alzalaama yaraani nee na na nga am kersa ci borom bi tabaraka wa na nga am kersa ci borom bi tabaraka wa taala da nga wax ne ki bind lëndëm mi ngi may gis loolu kenn ku nekk war nga koo bàyyi kenn ku nekk war nga koo bàyyi xel moo tax sunu borom azza wa jalla ko xam ne lus di gis li nekk mi ngi koy gis lus di dégg li nekk mi ngi koy dégg lus di xam lu nekk mi ngi koy xam waxuma la nekk sax ci sam xel waxuma la sax li ngay def yow yow yow yow mi def loolu yow mi taxaw di taxawe ay mooy yàlla waaye li nekk ci sam xel sax laa wax sunu borom azza wa jalla xam na ko yaa bunayya innaha in taku mithqaala xabbatin min xardal fa takun fi soxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah ku xam loolu doomu aadama lu mën a def muy yàlla lum tuuti tuuti ak mbir mu man di doon lum tuuti tuuti su fekkoon sax dafa nekk ci daw doju lëndëm këris bu dëgër kenn mënu koo gis wala mu nekk ci lëndëm lëndëmi suuf si ci biir wala mu nekk ci kaw asamaan su borom azza wa jalla mën la mën la ko indi moo tax bàyyi xel la kon yàlla subhanahu wa taala am kersa ci moom dana indi li nga xam ne moo di ak wattandiku ci lépp loo xam ne ak mooy yàlla la tabaraka wa taala kon mbokki jullit yi ñu ngi ci eh, mujjantal gi bu njàmbi ne lu ci fexe ba am kersa ci borom bi tabaraka wa taala loolu mooy kersa nag kersa mooy rusam mooy yàlla rus caa xuus rus caa nuur loolu moo di kersa ñu baree bari ci li ñuy jàppe kersa tey aada la rek waaye kersa dëgg-dëgg ci lislaam bu ko lislaam waxee mooy koo xam ne maanaam lu ko neex def lu ko neex def ci ak mooy yàlla ida lam tastaxi fasna ma shi'at mooy koo xam ne mooy yàlla mën na koo def yorom du ca nekk lu xalaat rus borom bi tabaraka wa taala yëpp ay mbir la yoo xam ne salafu saalih bu delloo ci seeni téere yi taalif ci wàllu ilmu suluk dañ ci indi ay mbir yu bare bare bari yoo xam ne da lay wan ci ne jaam bi war naa góorgóorlu ci sori lépp loo xam ne euh, luy ak mooy yàlla la loo xam ne dafay merloo borom bi tabaraka wa taala ngir am kersa ci yàlla azza wa jal ngir am kersa ci yàlla ñàkk kersa ci yàlla ni ko rek dañuy nëbbu yastaxfuuna min annaas wala yastaxfuuna min allah wa huwa maahum iz yubayituuna yarda min alqawl loolu mooy ñàkk kersa dëgg li ngay def bëgg nga nit ñi gis ko waaye bëggo yàlla gis ko wala bëgg nga yastaxfuuna min annaas allah bëggul nit ñi gis ko bëggul nit ñi gis ko waaye dañu bëgg yàlla gis ko lu def yàlla yàlla yàlla mi ngi ànd ak ñoom ànd xam ànd ak peeg kon lu mat a bàyyi xel la kon ñu ngi leen dox di dëjeeg jàmm ba suba incha allah ñu continuer ci cause yi nga xam ne day dimbale doomu aadama ji ci mu bana bàyyi mooy yàlla subhaanaka allahuma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira